بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار alamin mbokki fiqul azkar nooy del suwaat ci ay waat yu am solo yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee wax muy sabbaal muy at tasbix ak at muy alhamdulillah ak at tahlil muy allah at takbir muy allahu akbar yonente bi sallallahu wa sallam nee na ku ko wax ci ab bis téeméeri yoon say ñaawteef yàlla dana ko dindi dana ko raxas ba set wicc doonte say ñaawteef dañoo bari lool ba tol ne duusi géej sax borom bi subhanahu wa taala dana la ko faral kon subhanallahi wa bihamdihi ay waat la yoo xam ne gàtt na naam waaye nag rëy na lool eh, xadis boobu imam buxaari ak imam muslim ñoo ko solo kon jërut di càmbar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam delloo wax képp ko wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir fukki yoon dafa mel ne da ngaa goreel ñeenti bakkan yu bokk ci doomi Ismaayil xam ngeen ay nit ñoo xam ne dañoo doon ay jaam te nit ki goreel leen ngir jëmm yàlla lam ci jële ci tiyaaba kenn du xam nu mu toll rawatina bu fekkee nañ koo askanale sunu baay Ismail day mel ne ku goreel ñeenti bakkan yu bàyyi koo ci doomi Ismail eh, xadis boobu imam Buxaari ak imam Muslim kenn ku ci nekk génnee na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam del wax ne ñaari waata ngi ni woyof ci làmmiñ diis lool ci ay balance yàlla sunu borom bëgg badi bi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim kon yow jullit bi fi ngay toog di sànq sa waxtu ci lu amul njariñ subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim ay baat yu woyof la ci te nar a diis lool ci say balance ëllëg yawmal qiyaam bu ci dara nekkutoon lu may sunu borom yàlla bëgg baat yooyu dafa mata yittewoo léeg-léeg nga toog ci oto jëm fu sori da toog di xoole rek waaye subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim du la indil benn coono laa jox tiyaabu ju rëy rëy yonent wax ne man day ma wax subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar moo ma gënal lépp lu jant bi fenk ci kawam te mooy moo ma gënal àddina ak li ci biir kon waat yooy diis nañ gan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne ndax kenn ci yéen lottu na ba egg mënta fàggu ci abis junni junni rafet-rafet am ku ko laaj ci ña toogoon ca jataay boobee ne ko waaw kenn ci nun naka lay fàggoo ci benn bis junni rafet-rafet mu ne ko xanaa mu sobbal yàlla téeméeri yoon ñu bindal ko ca téeméeri rafet-rafet faral ko ca junni ci ay ñaawteef loolu itam lu ama am solo la muy imaam muslim moo génne xadis boobu yi kon subhanallah ji nga xam ne jullit bi wax na ko téeméeri yoon la muy tekki mooy faral nañ ko téeméeri wala junni ñaawteef waaye bindal nañ ko itam euh, téeméeri euh, xasana alayhi salaatu wasalaam del wax ne subhaanallahi alazim wa bihamdihi ku ko wax subhaanallahi alazim wa bihamdihi jëmbatal nañ la ak tàndarma biir biir àjjana jëmbatal nañ la ak tàndarma biir àjjana del ne yaa abdallah ibna qays xanaa duma la tegtal am koom benn trésor ci trésor yi àjjana yi nee na ma ne ko axaka ah, ya rasulallah mu ne ma laa xawla wala quwata illa billah dee ko wax ni nga xamee ne nit bu amee lum fonk daf koy denc mu nekk koppar mu wóor ko ne am na ci banque bi euh, kontom mi ngi ci nangam ci ay milliards muy am mbégte nee na laa xawla wala quwata illa billah mooy compte bi gën a rëy boo xam ne nit kii denc na ko ci kanam borom bi subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam del wax ne yàlla day wax jim gën a bëgg ñeenti waat la ñeenti waat yi mooy baat yi ñi xamut waat mooy euh, bu ñu bëggee baril baat dañuy wax ay waat ñeenti waat yi moo gënal borom bi subhanahu wa taala mooy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa wallahu akbar euh, moom nag boo ci tàmbalee rek baax na soo tàmbali woon allahu akbar laa ilaha illallah alhamdulilah subhanallah baax na soo dee subhanallah walhamdulilah wa laa ilaha illallah wallahu akbar baax na benn kaw-kaw ñëw na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xamal ma baat yu may wax mu ne ko ne laa ilaha illallah waxdahu la sharika lah lahu lmulku laa ilaha illallah waxdahu la sharika lah allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhaanallahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi al aziz al hakim mu ne ko yooyu baat day sama borooma ko moom waaye man lan moo ma ñeel mu ne ko da ngay wax allahuma xfir li warhamni wahdini warzuqni yàlla yàlla nag ma jéggal yàlla nag ma yërëm yàlla nag ma gindi yàlla nag ma warsagal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu nit ma saana tuub daf koy jàngal julli digal ko mu ñaane baat yi ñeenti baat yi allahuma xfir li warhamni wahdini wa aafini warzuqni alayhi salaatu wasalaam nee na ñaan ga ca gën mooy alhamdulillah tudd yàlla ga ca gën a rëy mooy laa ilaha illa allah mbokki jullit yi am na lu alquran wax ne mooy des te moom la ñuy tudde albaqiyaatu saalihaat mooy lan subhaanallah alhamdulillah laa ilaha illa allah akbar la hawla wala quwata illa billah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag la daan sàbbaale xadis bi abdullah ibn umar radiallahu anhuma mu ne gis naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy sàbbaal waaye ma ngay fas baaraamu ni yooram kon yonente bi alayhi jim daan wax ci ginnaaw julli alhamdulillah allahu akbar ci ay waaraamam ci ay baaraamam la ko daan defee te baaraamam yooyu itam daf daan tànn baaraami nijoor yi alayhi salatu ay baaraamam la daan jëfandikoo ci muy wax subhaanallah dellu digle sax ñu ko ciy def ndax nee na iqid iqadna bil asaabi fa innahunna mustantaqaat waxoon na jigéen ñe ne leen dee leen sabbal te di ko fas ci seeni baaraam say baaraam boo jëlee sa baaraam sonq leen nga teg subhanallah alhamdulillah allah subhanallah subhanallah subhanallah ñetti puñ mi ngi ci yoo xam ne mën nga am ñett topp ba ca topp topp ba ca topp muy juróom-ñeent ba ca topp muy fukk ak ñaar nga jël baaraamu day bi moom itam bu la neexee nga jam ci digg bi mu nekk fukk ak juróom su fukk ak juróom ñëwaatee mu nekk fanweer ngay daal di jël ñett yi loolu alayhi salaam moom la daan jëfandikoo ndaxte nee na baaraam yooyu bu ñu leen tudd tuddloo ci kanam borom bi subhaanahu wa taala ëllëg ñuy tudd lañuy tudd mooy lañ doon wax fii ci àddina euh, xaaju guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu jotatee na ngeen tey seen gone yi ndax seytaane yi dañuy tasaaroo bu fekkee ne ab xaaj ci guddi gi dem na na ngeen leen bàyyi te ngeen tëj bunt yi te ngeen tudd turu yàlla ndax seetaane du fekk bunt buñ tëj mu di ko ubbi waaye na ngeen euh, yeew waaye na ngeen tëj seen gutt yi ngeen def ndox te bu ngeen ko dee tëj ngeen tudd yàlla seen ndab yi itam noonu ngeen muur ko te tudd yàlla euh, tafay seen làmp yi loolu salaat salaatu wasalaam lu mu digle la lu mu santaane lu mat a bàyyi xel la li ma ngi daan wax naan bu timis gi commencé ñu naan teel leen seen xale yi loolu xadiis yonent a sallallahu alayhi wasallam la ndax nee na seytaane yi dañuy tasaaroo ci jamono jooju ab bunt itam képp koo xam ne ma ngi koy tëj tudd borom bi subhanahu wa taala seytaane du bunt bu mel noonu euh, dee da ngay nara naan ci ab gutt na nga ko tëj te tudd borom bi subhanahu wa taala wala nga ci kaw dara bu dee ab làmp nga bañ koo euh, fanaanal waaye nga daal di koy fay ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo santaane loolu moo digle loolu yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي شراب